mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wa sab'iin wa an Iyaad ibn Himaar radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam inna Allaaha awhaa ilayya an tawaada'uu hattaa laa yafkhara ahadun alaa ahadin wa laa yabghiya ahadun alaa ahadin rawahu muslim rahimahullahu taala kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah di indi hadis bu njëkk ci suñu jotaay bii nga xam ne moom lañu nekk walillahi alhamdu wal muy bunt bii nga xam ne muy buntu soixante onze wala garab numéro soixante onze di wax ci li nga xamante ne nii mooy baabu tawaadu wa xafdi aljanaahi lil mu'miniin buntu bi wax ci wàcc sa bopp ak wàcc say laaf ngir wéy ngëm yàlla yi walillahi alhamdu wal minna euh, léegi voilà wa ma zilna bi makka ma sha allah voilà <laughs> woo a la nag boo déggee bruit rek comme xa bii ñu génn loolu mooy ca kaabatal musharrafa la zaadaha allahu tashrifan wa takriman wal an nahnu qurba mina insha allah kon mu ne wa an Iyaad ibn Himaar jataay bii ñu génn gisoon nañu aaya yi partie aaya yi bi mu mujj woon indi mooy wa naada ashaabul a'raaf rijaala ya'rifuunahum bi siimaahum banim jeexe léegi nag tey xadis bu njëkk muy six cent deux mu ne wa an Iyaad ibn Himaar mu ngi jëlee ci Iyaad di doomi Himaar radiyallahu anhu saxaaba la woon annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala awxaa ilayya daf maa wax yu an tawaada'u lii la digle wax yu ma ko ne naa leen ko wax mooy ngeen wàcc seen bopp xatta ba laa yaf xara bu mu di puukarewu ahadum kenn ci yéen waaw ala ci keneen wala yabghiya te bu mu beew mukk kenn ci yéen waaw ala ci keneen waaw waaw Abdullah mu ne xadis bi rawahu soloo na ko Muslim al imam Muslim rahimahullah xadis bi war nañu wax xadis mille cinq cent quatre vingt ci bunt kon hadis bi léegi ginnaaw loolu laaj bu njëkk mooy est-ce que kon al kan moo ko solo keneen ginnaaw imam muslim dañ naan la sëriñam dong moo ko fekk di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal al imaamu muslim ibn al hajjaj rahimahullah benn bërëb la ko indi indi ci nag riwaaya hadis bi hadis bu gudd gudd gudd la imam nawawi daa am rek lu mu ci jël <coughs> muy kitaabul jannati wa sifati naimiha wa ahliha baabu sifaati allati yu'rafu biha fi dunya ahlal jannati wa ahlan naar wa ahlul jannati yu'rafu biha fi dunya ahlul jannati wa ahlun naar mu ne haddathanii nettali nañu Abu Ghassan al-Misma'i wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ñetti sëriñam la ko jëlee mu ne haddathanii nettali Abu Ghassan al-Misma'i di Abu Ghassan di Malik ibn Abdil Wahid lu tuddoon al-Basri gënoon a siiw ci Abu Ghassan rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Musanna di Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin al-Basri rahimahullahu ta'ala sëriñ waa kutubu sitta wa Muhammad ibn Bashar voilà moom itam muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri moom itam sëriñ waa ashabu kutubu sitta rahimahullahu ta'ala mu ne wallafdu li abi ghassan kaddu gi muy indi man imam muslim ki ko indi mooy abu ghassan mu ne wa ibnul muthanna ak ibnul muthanna ñaareelu sëriñ ju ma tudd qaala ñoom ñaar dañu ne haddathana ñoom dañu ne nettali nañu loolu lañu muaz ibn hisham bi muaz ibn hisham Mu'aaz ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastawaayu ad-Dastawaayu Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii abii Mu'aaz mu ne ki ma nettali mooy sama baay di Hishaam ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastawaayu Abu Bakr rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada Abul Khattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhiir moo ko jëlee ci Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhkhir al-Amiri al-Basri Abu Abdillah rahmatullahi alayhi an Iyaad ibn Himaar al-Mujaashi'i moo ko jëlee ci saxaabu boo xam ne mu ngi tuddoon Iyaad ibn Himaar ibn Abi Himaar ibn Naajiya di al-Mujaashi'i at-Tamiimi ad-Daarimi al-Basri rahmatullahi alayhi saxaaba yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallama am na bokkoon ci waa Mujaashih jëkkoon ñi jóge woon fële ca Palestine voilà mooy daari mi yoona yi mbokk Seydina euh, euh, Tamim ad-Dari euh, non bokk la ñooy voilà daari yu ne kii daari nii la voilà <laughs> voilà kon Mujaashi'i mu ne anna rasulallah Iyaad ibn Himaar al-Mujaashi'i anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala zaata yawmin fi xutbatihi mu ne Yonent bi saa saam dafa wax ci benn xutbaam bu mu doon def kon ñoo xam ne lii fi xutba la doon def mu ne al ala waaw hadis bi bu gudd la après li nga gis hadis bi yépp ñu wax ko ba mu jeex Imaam Muslim dafa indiwaat yeneen càllale ci suuf yeneen càllale yooyu ci suuf nag mooy wax côté bii nii ndax euh, càllale bii mu indi fii nii mu ko indee bi nga gis bañ paree ko ma ne mais yow ana hadis ma ne la bi la que dina am yeneen yokk déggal dafa am solo moo tax mu ne yeneen tuwaay saa saam dafa wax ci benn xutba benn sermon bu ñu doon def mu ne alaa inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi haada mu ne alaa waawee alaa yéen sama saxaaba yi déglu yéen sama xeet inna rabbi dëgg dëgg sama borom amarani moo ma digal man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an u'allimakum ma xamal leen maa jahiltum li nga xam ne da ngeen koo réere waaw mimma ci li nga xam ne allamani yawmi hada ci li mu ma xamal tey nekkul na li ma xamal tey yëpp laa la di wax de mooy ma jël ci li ma xamal tey am lu ma leen ci xamal loo xam ne da ngeen ko réer waaw kullu maalin borom bi nee na kullu maalin naxaltuhu abdan xalaal nee na bépp alal boo xam ne maa ko jox man seen borom jël ko jox ko sama benn jàmm loolu mooy naxaltuhu waaw mooy bu ma ko wërsëgal loolu mooy lan mooy wërsëgu yàlla yim def ci kaw suuf qul man xarama zinatallahi lay wax fi waaw allati Eh, yi nga xam ne da koo génn ngir jaama yi kan mooy nekk di ko xaraamal mu ne kon bépp alal bépp xéewal boo xamante ne maa ko defal jaam bi loolu dagan na man na ko utiliser waaw wa inni taman baa ibadi man damaa bind man seen borom sama jaam yi damaa bind sama jaam yi xunafaa ah kulluhum ñu jéng lépp jëm ci man waaw mooy fitra kullu mawludin yuladu ala al fitra bi yonent bi saa saam doon wax képp koo xam ne judd nga da ngay mooy am nga prédisposition nangu li nga xamante ne mooy kene laa ilaha illa allah ah, wala na'budu illa iyyah muxlisiina lahu diin walaw kariha al mushrikuun loolu ñëpp ñëpp la ko borom bi defal waaw xunafaa waaw loolu laa leen binde xunafaa waaye nag ah, malheureusement malheureusement laa wax waaye bi ma leen bindee noonu ñu bàyyi lépp jéng ci man jéng ci man moo tax nit ki boo ko bàyyi woon kese moom day dem ci boroomam waaw <coughs> mais fa abawaahu waaw moo tax kullu mawludin yuladu ala al-fitra ku juddu ku nekk borom bi defal na la proposé euh, pré préparé na la ngir nga nekk jàmb woo xam ne jaamu yàlla fini nga waaw waaye nag ah fa abawaahu ñaari baayam mu baayam ak ndayam ak tamit société ba mu nekk bii a ba abam nekk ba mu nekk ñay am influence ci moom ñoo fa yu xaw wi daani yi ñoo koy def yëwut aw mu yu maj gisaani yi wala ñu def ko majus wala yu nasiraani yi ñu def ko jullit ñu def ko euh, nasaraan wa in kaana ni ci riwaay bu nekk imam muslim bu dee nag ñaari jullit lañ fa muslim mu nekk jullit waaw kon nag mu ngi noonu waaw noonu naa leen bidde waaw dañoo dañoo set moo tax liir yi xale yi ñoom ñu am xam xam-xam yoo xam ne mag ñi amuñu ko waaw yi ñu <coughs> am xam-xam yoo xam ne parce que dañoo set wecc jóge ci seen borom ñoom hadiisu azim bi rabbihim la biñ jógee seen borom yàggul waaw saytaane yeeg société beeg influence yi amagul ci ñoom moo tax ñoom dañuy set wecc nekk ay aarifuuna yu mag sit <laughs> waaw waaye nag moo tax seen wax yi wax yu am solo la lii bébé yi dañuy wax a waaw mais bon man xaw ma ko voilà man moom sincèrement xaw ma ko voilà mais ay wax la yoo xam ne dañuy waxa waaw te ñoom langue originale la ñuy wax waaw bi nga xamante ne nii mooy langue originale waaw boobu ñoom la ñuy wax loolu la leen borom bi binde nit ñëpp wa waaye nag dëgg malheureusement wala ci dogalu yàlla atat humu shayatin ak ci maaduteem maadutee yàlla i wa innahum te ñoom atat humu shayatin shaytaane yi nag dañ leen di dikkal ginnaaw bi ma leen defee nii fajtalathum an diinihim allahu akbar mooy shaytaane yi ñoom biñ leen fajtalathum mooy ñu daal di leen jàpp nañ ñii duñu dara istaxaffatuhum mooy dañ leen a jàpp na ah oh, ñii moom xam nga seytaane tegul nit fenn moo dafa doyadal nit dafa doyadal nit jàpp ne nit du dara quoi mu kii nga xamante ne arayta hada alladhi yow borom bi xam ba lay gis waxoon karamta alayya yow borom bi gisoo kii nga xam ne man moom nga jël di ko teg sama kaw di ko gënale di ko di ko def ay karaama ay ay ay ay teraanga sama kaw wat naa ne jël waxam yu réew yooyu yu ñàkk te mooy ñoom ñu jàpp ne ah ñii yoom dañ leen a jàpp ne seen xel yi baaxul dañoo woyof léegi nag ñu daal di leen jël yóbbu leen ci sànkote loolu mooy faj taalatuhum shayatin waaw wa innahum atatuhum shayatin faj taalatuhum waaw daal di leen dévier ca la ñu nekkoon lu baax lañ newoon leer ga ma leen tegoon ah ñu daal di ciy génn allahu akbar am na nag riwaaya faxtaaluhum comme li imam qaadi wax rahimahullah ne nee na lële moo gën a siiw waaw mooy yahbisunahum rek an diinihim bu dee faxtaaluhum moo ñu tëj leen ñu wëllif seen diine daal di leen dëddale ñu doy seen diine mu ne nag loolu la shaytaan yi daal di def wallahu akbar allahu akbar waaw waaw faxtaalathum an diinihim wa harramat wa harram wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum shaytaan yi ñëw daal di leen xaraamal li nga xam ne maa leen ko daganal waaw parce que yow nee na yow sant bii nga yor animal totémique ah boo santee caw bu lekk njama la loolu fan la tegu du diine waxi caaxaan la yoo xamante ni Iblis leen ko wax ak xërëm yi ngeen di jaamu ñoom ñoo leen ko wax ak ginne yeeg dëpp yeeg tuur yeeg yooyu ñoo leen ko wax mais yàlla maa anzalallahu bi min sultan yàlla wàccewul ci loolu benn preuve buy wane ne loolu am waaw wax nañ la saan kul man harrama zinata allahi allati akhraja wa tayyibati min ar-rizq tam mooy xaraamal taar taar yàlla def ci suuf si ngir jaamam yi ak yu teey yi ci dund gi ñu ñëw na la ah boo santee nangam yow bu lekk ganaar parce que ganaar mooy seen animal totémique bu ngeen ko lekkee da ngeen di am problème bu dëgg waaw léegi boo ko gënee nag boo koy lekk ñoom ñu lay dugg nag nga am lool mooy problème bi nga war a dem ndëpp ji nag voilà dem jafal leen ñu salte yooyu nga xam ne léegi nag ñoom la euh, fàttalikul la Cheikh eh, Ibrahim Khalil Lo laa doon wax voilà kon mu ngi noonu gars yi bandi la ñu nekk ci biti fee boo leen tàmmalee yenn yi saa buñ bëggee dañuy ñëw agresseur lañ dañuy ñëw daal di lay duggaat kon nag saytaane yi ñëw wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum mu xaraamal sama jaam yi ñu bari ci ñu leen topp loolu lay wax bien sûr alhamdulillah yal nañu borom bi def ci ñu mucc waaw mu xaraamal leen li nga xam ne man maa leen ko raganal wa amarathum an yushriku bi ba pare saytaane yi digal leen ne leen dee leen mu bokkaale maalam un unzil bihi sultaana loo xam ne moom laa doon sant borom bi wàccewu ci benn preuve benn lay ne leen aywa dee leen ma bokkaale war nañ maa bokkaale amul saytaane yi digal ko ñu topp leen ko waaw boroom day leen di xéewal au lieu ñu sant yàlla ñu sant keneen ab jaam ni ñoom waaw jàpp ne xéewal yi leen yàlla defal bu dul woon diw sëriñ diw ñooñ ñoo gën a sànku ñëpp parce que ñooñ dañu jàpp ne ñu ngi ci lu baax parce bi nekk gu leer gi moom kooku moom daa leer na waa Quraysh liñ doon nekk fii ci Kaaba gi loolu daa leer waaw waaw loolu dafa leer mais ki nga xam ne moo ci gën a mooy ki jàpp ne mu ngi ci l'islam te léppam sirk la waaw na dalla sa'yuhum fil hayati dunya boroom bi wax na jëf feewu suuratul kahf ca jeexital ba ñi nga xam ne ñoom seen jëf seen jëf dafa sànku ci addina gu jege gi wa hum yahsabuuna ñu ngi yàpp ne annahum yuhsinuuna sun'a ñu ngi rafetal jëf wal iyaadu billah kon nag mu ne gaa yi <clears throat> non seulement ñu daganal leen ñu xaraamal leen yi ma daganal waaw <laughs> digal leen ah, ñu may bokkaale loo xam ne wàccewu ci benn pour wa inna allaha nadara yonent way saa saam ne léegi nag wax na li yàlla wax ba pare mu ne te yàlla nadara dafa xool ilaa ahlil ardi waa suuf fa maqatahum mu mere leen ñoom ñëpp arabahum wa ajamahum ñi ci nekk arab ak ñi ci nekk ñi ci nekkul arab loolu mooy ajam ajam mooy képp koo xam ne nekkoo arab waaw <laughs> làkk bi waaw ne arab yi koo xam ne daa am làkk bu wax ji day leer ajam comme rek ñun ñuy wax naan gaa yi ah, gaa yi ab làkkkat la <laughs> alors que wolof bi doo làkkkat da ngay làkk waaw arabahum wa ajamahum illaa baqaaya ñoom ñëpp la yàlla mere illaa ba mu des baqaaya ay ay ay ay tepp-tepp ñenn ay yu des min ahlil kitaab ci waa ahlul kitaab la nga xam ne la leen yàlla tegoon ñu ngi ci waaw ñoom moom lam yu baddilu ñoom soppiwuñ waaw ñoom soppiwuñ de waaw ñooñu daal mooy jaarug Waraqat ak Waraqa ibnu Nawfal bi jamono yooyee waaw mooy bi yoret si su ko borom bi di di di yónni ak ñi nga xamante ne ñoo desoon ci diine chrétien ak yahud mais bu original ba nekkuñ naan saalisu salaasaak yooyu moom bokkuñ ci yooyu voilà mu ne lu ñu des ci ñu mel noonu ñoom la yàlla merewul sinon arab ak ludul arab ñëpp la mere waa suuf waaw wa mu ne boom borom bi tabaaraka wa taala innama ba'astuka mu ne nag yonent way sa saam ak gis ngeen mooy gis nga mooy bi mu koy yónni fekk suuf si yëpp lëndëm waaw nit ñi di jaamu shirku gu gaaw suñu boroom dem ba mu nammee xettali xeet wi xettali addina bi baasa muhammada sallallahu alayhi wa sallam dafa yónni sayyidina muhammad moo tax mu ne ko waaw innama ba'astuka borom bi nag ne ma lii la ma wax innama ba'astuka dëgg-dëgg dama laa yebal yow mii li abtaliya li abtaliyaka wa abtaliya bika dama laa yónni ngir nattu la mooy <laughs> ngir xool la ma la yónni ndax diñ ci nekk waaw <laughs> waaw ak tamit li mu metti metti metti ak gaa yi nga xam ne ñoom laa la yónni ah tabliir bi jottali gi ndax diñ ci nekk waaw te borom bi la gi ndax xam ne dina ci nekk waaye boroom bi eh, moom mooy dogal lu ko neex damooy def lu ko neex waaw ak jihaad ji nga war a def jàppale dëgg ak lu ma man di metti ak nit ñépp àddina bi yépp bu ñu du mooy woon dëgg joo jël ak di muñ ci limala teg waaw waaye wa abtaliya bika waaw ña nga xam ne ma lay may nattu nit ñi di ko jaare ci yow mooy ñii ma yónni ci ñoom am na ñoo xamante ne nii bi nga wootee damay xool nit ñi yow bi ñu leen woowee ba message bi ak si nan la ñuy doxal ci ñooñ nag am na ñoo xam ne dañoo gëm <coughs> dëggal comme Seydina Ali Seydina euh, <coughs> Muaz ak ñooñu <coughs> radiyallahu anhu waaw am na ñoo xamante ni ñoom dëgguwuñu waaw kon munaafiquuna alxubataa yi ñoom dañuy wane ci biti loo xam ne nekkul seen biir nee nañ gëm nañ ko Abdallah ibn Ubay mais gëmuñ tus <coughs> am ñoo xam ne ñoom dañoo weddi yàlla bañ ko di xeex ak bi nga xam ne mooy diine ñi ko Abu Jahl waaw kon mu ngi noonu mooy yonent bi saa saa borom bi daa def moom mu nekk loo xam ne day natt nit ñi di ko jaare ci la yonent bi ci yonent bi saa saa est-ce que bu ñëwee di ngeen ko dëggal wala déet ak ku nekk nan nga koy jàppe message am bi ma ko yónnee ak moom nan nga koy gëmeeg nan nga koy toppeeg nan nga koy ŋoyee euh, euh, ci moom allahu akbar kon nag mu ngi noonu waaw moo tax <laughs> ah, waaw wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum was-sabirin <laughs> moom di waxoon na waat naa ne laa wax dinaa leen nattu waaw maa leen di nattu man mii nga xamante ni laa wax maay seen borom ba ni nga xamante ne ci lay leerale borom bi xam na laata nga fii ñëw loo fii newee waat na waat naa ci yàlla laa wax waaw mais day feeñal ndax borom bi ci maadu teem ak ni nga xam ne xikmaam la defe ne moom du nattu nit ñi euh, euh, du du du ak àtt nit ñi ci li nga xamante ne moom la xam ci ñoom waaye da leen di indi ñu def waaw waaw wala nabluwannakum hatta na'lama ba ni may xamee yéen saxaaba yi yéen ñi dund ak Seydina Muhammad ak ñi ñëw ci ginnaaw ñëpp di daj message am ba ni may feeñale almujahidiina waaw ràññee leen nit ñëpp gis leen nit ñi wan ma wan leen leen ñi kër këri di jihaad ci yoonu yàlla minkum ci wax saabiriin ak muñkat yi wa nablu axbaarakum voilà kon borom bi ne nag dama laa yónni ngir lool yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw waa léegi nag mu teg ci lii mu ne nag borom bi tabaaraka wa taala mu ne mu ne <laughs> waaw allahu akbar mu ne wa wa anzaltu alayka kitaaban te wàcc naa ci yow téere boo xam ne laa yaghsiluhu laa yaghsiluhul ma ndox du ko raxas loolu mooy lan mooy du loo xam ne day effacé wu nit ñi dañ koy mokkal ci seen dënn loolu la naan laa yaghsiluhul ma xam nga lu ñu bind ci kayit bu dee xam-xam di ci kayit rek la nekk wala ci tableau wala lu ñuy bind loolu bu ci ndox di jaar mu yàqu muy deñ mais nag lii yow du téere bi may wàcc ci yow nit ñi ci seen dënn ñu bari ci seen dënn lañ koy mokkal waaw moo tax loolu moom la naan laa yaghsiluhul ma ah taqra'uhu nga koy jàng naa'iman nga xam na nga koy jàng booy nelaw wa yaqzan moo xam boo yeewoo mooy ngay nelaw walla nga yeewu muy sa dënn waaw jamono ju nekk man nga koo jàng du luy deñ waaw wa inna allah ta borom bi tabaaraka wa taala amara nii moo ma dëggal foog ñu gaaw an uharriqa ma daal di lakk <laughs> mooy ma taal borom bi moo ma digal man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma alak lakk alak nga xamante ne nii qurayshan waa quraysh <laughs> borom bi ma ko digal waaw nee na naa alak waa Quraysh naa leen rek <laughs> fa qultu ma bi ma ko borom bi digalee wax ma ko man Seydina mu sallallahu alayhi wasallam ma ne ko ah rabbi idan yasghalu <laughs> yasghalu ra'si de fa yad'u xubsa waaw nee na ma ne ko ah borom bi loolu Quraysh bu ba leen waree alak xare lay doon bu metti léegi bu boobaa ah yasghalu ra'si de mooy dañuy damm sama sama sama los yi la ñuy damm waaw mooy dañ koy dagg waaw ndax du ñu toogee noonu di ma xool ah xare bu tar lay doon waaw borom bi loolu dina am de kon gaa yi noonu la def de sama bopp bii lañuy ñuy damm la ñuy dagg faya doon xub buñ ko daggee nag bàyyi ko xubza mu mel ni mbóo waaw dañ koy dagg waaw ndax eh, ah lil i ci ci junul de gis nga ilaah yi caaxaan yi ne woon fii ci kaaba gii ñoom xubala ki laata ki manaata ki isaafa ki naa dañu am ay soldat de kon nag gars yi ah borom bi ñii dañuy dagg sama koloos bi de waaw ba pare bàyyi ko nag xom xom sax xaala yeneen tubaab saa saa am nee na borom bi ne ma istaxrijuhum kama istaxrajuka waaw ne ko génne leen comme ni ñu la génnee waaw mooy lii après mooy mu ma génne leen waaw Quraysh dañ leen fa jëlee bi ma ñëwee Medina mu ne ma jëlee leen fa comme niñ la jëlee Medina Quraysh ñoom waaw ñu def jëlee la fa. moo tax keroog bi muy génn bi muy dafa taxaw jàkkaarloo euh, tourne ci Quraysh ne waat naa ci yàlla ne yaay euh, ahabbu biqa'illah ilay pàkku suufu yàlla yëpp yaa ma ci gën a sopplu yow Makka budul woon ne say ñoñ ñoo ma génne konoon te kon du ma génn yow borom bi nag ne ko léegi nag dañ leen di génne kama staxraju ko comme ni ñu sàkkoo génn la waaw wa aghzuhum nughzik waaw waghzuhum wa waghzuhum nughzik xareel ak ñoom ñun dinañ la jàppale sa borom wa anfiq te dépenser fa sanunfiqu alayk ñun nag dinañ la dépenser ci dinañ la dépenser mooy defal ngir yàlla booy dépenser man borom bi dinaa su sotti samay waame sa kaw wab'as jaysan te yónnil xare bo euh, armée boo xam ne sa nab'atu xamsatan la boo yónnee ab armée nu mu toll juróom yu mel noon man sa borom dinaa ko def ci malaaka yi comme ni ñëwoon Badr ak yooyu waqaatil bi man ata'aka man asaka te xare yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi di dumbalakoo ci ñi nga xam ne ñoo la topp man asaaka ñi la mooy qaala wa ahlul jannati salaas nee borom bi nee na waa ajjana ñett lañ du sultaanin muqsit boroomu pouvoir goo xam ne gu gu gu gu gu gu la mutasaddiqun koo xam ne day saraxe mu wasaq nekk koo xam ne ku ñu dëppaale li nga xam ne moo yiw kenn nangook wa rajulun keneen ki góor la goo xam ne rahimun raqiqul qalb li kulli dhi qurba wa muslim góor waajoo xam ne rahim non dafa yërëm nit ñi jégg dayo ni mu yërëmi nit ñi jaamu yàlla yi raqiqul qalb xol bi tooy xol bi woyof li kulli li qurba képp koo xam ne jege ñaaleem la waaye wu muslim ak ku wommat moom du serek sama du ne man daal samay mbokk yi daal sama yërmande ci ñoom laa ko jëme ku dul ñoom nag sama yoon ne woon ana arab yi képp kuy arab moom dinaa la yërëm mais ku dut arab sama yoon déedéet moom jege ñaale yi ndax wa atizal qurba xaqa ndax day jóge joxal la boroom bi wax waa ñi la gën a jege seen ak waaye wa muslim ak way ngëm yàlla mu ne waa afiifun mutaafif ak koo xam ne dafa sàmm tey boppam tey sàkku yàlla may ko ak sàmm du'i yàlla waaw borom njaboot la de waaye du tuur ndoxu xar kanamam ngir am mukku ak a téye boppam sàmm ñooy ñi nga xam ne gisoon nañ ko ci baab bunt boobule yahsabuhumul jaahilu aghniya ki leen xamul da ngay jàpp ne sax dañoo riche waaw afifun muta'affif dhu 'iyal qala yeneen kon ñii ñooy waa ajjana mu ne wa ahlun naari mooy ñu bari ci ñoom ñii lañuy ñuy mel wa ahlun naari xamsa waa safara nag ñoom juróomi fa euh, façon lañ alhamdulillah ad-da'if mën nga leen a tënk ci ad-da'if alladhi la zabra la mooy ki nga xam ne dafa faible te amul mennum xel waaw xel bu ko jëmee ci yàlla nooxuñ la xelu di xalaat nii rek tere non mooy xel moo xam ne moo koy yóbbu ba yu salte yi mu sori ko comme li dal occidentaux waaw gis nga jàpp nañ ne ngóor jigéen daa rafet jàpp nañ ne naan sàngara loo xam ne yow da koy naan après nga jël sa oto tël nit ñi xamatoo foo nekk déconné gu nekk nga nekk ko ñu jàpp ne malgré ça c'est ça lii mooy la la la la la civilisation c'est ça les valeurs c'est nos valeurs wal iyaazu billah kooku dafa faible la zabra law amul xel xijaa ndax xel mooy al xijaa mooy li lay moytandu ko di dox sa digganteeg yi nga xam ne dafa safa asifatul umur yu defe yi nga xam ne dafa suufeeg yi nga xam ne baaxul kii nag première noonu lay mel alladina hum fiikum tabaan ñoom dañuy nekk seen biir ne dañ leen di toog lii mooy façon naafiq yi laa yabtaxuuna ahlan wala maala waaw ñoom sàkkuwuñu li nga xam ne mooy ay ay ñoñ wala maalan sàkkuwuñu tamit alal waaw ñoom amuñu xel waaw naafiq du am xel wal iyaadu billah non naafiq du am xel wal iyaadu billah waaw nga xamante ne nii amul ci lenn lu muy lu muy sukkandikoo amul dara moo tax la zabra am ñu ne mooy ko amul xel quoi ñii ne mooy koo xam ne amul alal joo xam ne moo koy dimbali ci yoonu yàlla wala sax daraam mais mooy ko amul xel bu muy sukkandikoo ngir mën a sorindikoor yi nga xam ne mooy yu baaxul yi waaw laa yab taxu na nekkuñu fi di sàkku mukk waaw loolu taxu leen a jóg waaw xam nga lu leen tax a jóg seen intérêt boobu dara mais yàlla taxul laa yabtaxuuna duñu sàkku ahlan wala maala hmm. sàkkuñu am alal ay ñoñ wala alal ngir lu leen di jàppale ci yoonu yàlla mukk ngir seen intérêt personnel rek ñaar wal xaa ñetteel boobu wal xaa-inu waaw moo daif ñaareel bi wal xaa-inu alladhi laa yaxfaa lahu tama'un mooy ki nga xamante ne nii alxaa-in trahir man bi nga xam ne daa mën a trahir alladhi laa yaxfaa mooy laa yazharu lahu mooy du feeñ mukk ñeel ko tamaawun ab xemmeem bu xemmeemee dara wa in daqal lu mu néew néew illaa xaaba moom booy am ak moom affaire gis na intérêt nekkatul ci loolu waaw tamaa mu sa mu xemmeem leneen lu wuteek yow li ngeen waxoon da trahir bi ci sax éviter non da ngay trahir jàpp nañu naan non c'est un fin politicien lui non vous comprenez pas voilà non so waay c'est un fin tacticien tacticien ci lan kat tacticien naka lu ñaaw ngeen ñëw naan ay fin nangam xanaa kon politicien ça veut dire kazzab man way c'est un fait kazzab man kon wala yasubillah yu xit caaxaan yooyu ñu naan non ça yéen xamu ngeen li jéem a foog ne wax nañ waxu ngeen fi tous laa wax ñu ñaawi jikko yooyu mooy lan trahir man un euh, man kaddu gi nga xam ne moom la joxe woon wala moom la ñëpp xam ne lii la mu ñëw wax le contraire ba pare forcé ci nit ñi trahir waa ji ba mu joxee ko kaddu mu trahir ko ba pare nga naan ay sawaay c'est un non ay yo c'est un fon ma ne caaxaan la mu ne ñooñu ci ko kii la wa in daqa gis nga fu ko bu mu xemmeeme benn mbir lu mu néew néew lu mu tuuti tuuti illaa xaana lu dul yow mi ngi ko siqal dina trahir ñeenteel wa rajulun wala ñetteel laa yusbihu moom du xëy wala yumsi te du gont illaa wa huwa yuxaadi'u lu dul ne da lay waaw moom dalay jéem a nax dalay tromper voilà tromper dalay jéem a tromper mooy mooy mooy trahir rek ndax tromper c'est la trahison c'est la même tromper rek trahison am na luñ bokk mooy naxaate la waaw waa xam ne fu mu xëyee gëwoon na jépp bu xëyee da oh, saa day day lijjanti day moom moom moom moom ah, moom lan mooy métier homme d'affaires la boo xam ne trahir man la day nax nit ñi rek waaw yu xaadi'uka waaw moom dalay Eh, da lay tromper an ahlika gis nga boo fi bàyyee sa njaboot sa gannaaw mën naa dem di leen jéem a cokkaas waaw wa ak sa alal moom boo koy bàyyi mu la ci mu la ci njuuy waaw bu dee sa soxna muy ñëw di jaay ne moo baax bi fa ñëw ndekete yoo daa bëgg a xam lu soxna si <laughs> woddoo képp am ci moom dara wal iyaazu billah <coughs> mu ne wa zakara al bukhl ginnaaw gi yonent bay saasaam tudd li nga xam ne mooy euh, euh, ak nay aw awil kadib yeneen yi wal kadib voilà moo tax imaam alqaadi ne aw yi de boobu yi bari waaye am na sama sëriñ ñu ne wabi mooy kii ndax day tax mu mat cinq ak kacc voilà wa shanzir wa shinzir al fahish ak shinzir mooy waajoo xamante ne nii ak sayyi'ul xuluq waaw waajoo xam ne dafa ñaaw jikko waaw waaw ki nga xam ne ay jikkoom dafa ñaaw alfaxaas borom làmmeñ wu ñaaw la mais vraiment làmmeñ wu ñaaw waa ji ay gros mots kese ay wax waaw waaw kay léegi mu ne walam yazkur Abu Ghassan fi hadith yi wa anfiq fa sa nunfiq alay mu ne Abu Ghassan mais ci hadith mooy sëriñam danañ eh, indiwu ci euh, dépenser li nañ dépenser ci yow léegi nga ne ma waaw hadith bi mu ngi nii léegi imam Muslim après indi na wa haddathana léegi nañ indi li nga xam ne moo jege ñun ñii hadith bi ñuy wax Eh, eh, eh, muy fi nga xam ne moom la ne waaw Allahu akbar mu ne wa haddathana Abu Ammar Husayn wa haddathani te nettalam Abu Ammar Husayn ibn al-Hurayth mu ne te nettalam Abu Ammar Husayn ibn al-Hurayth muy Husayn ibn Hurayth ibn al-Hasan ibn Thabit abu ammar al-marwazi al-khuzaa'i rahimahullahu ta'ala qaala haddathana al-fadl ibn musa mu nekk ñu nettali mooy al-fadl ibn musa di al-fadl ibn musa as-sinani al-Marwazi Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala an al-Husayn mu jël ko al-Husayn ibn Zakwan al-Mu'allim rahimahullah al-Uzi al-Basri rahmatullahi alayhi an Matar moo ko jëlee ci Matar ibn Tuhman al-Warraq Abu Raja rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani Qatada gis nañ ko sànq an Mudarris ibn Abdillah ibn Shikhkhir gis nañ ko sànq an Iyad ibn Himar akhi bani Mujashi' radiyallahu anhu qala qama bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma yawma dhata yawmin khatiban doon xutba benn bés yonent saa sallam daa taxaw doon na xutba fa qaala inna allah amarani nee na borom bi daf maa digal mu ne wasaaqal xadis mu daal di indi xadis bi bi misli xadis yi Hisham comme xadis bi ñu gisoon bi Hisham ad-Dustawa'i bi nga xam ne moom la jëlee an Qatada wa zaada fii foofu nag la yokk li mu yokk moom la imaamu Nawawi wa inna allaha awha ilayya te borom bi daal di na may waxyu an tawaada'u ngeen wàcce seen bopp hatta ba nga xam ne laa yabxara du puukare waxadun ngeen ala ahadin ci keneen wala yabghi ta fii wala yabghi la bi mais nag wala yabri ya bi bi ma yor wala yabri te tamit bu mu nekk koo xamante ne nii day beew ahadum kenn ala ahadin ci kenn waaw kay mu ngi nii waaw kay lii mooy li nga xamante ne nii moom la lii nag mooy suñu côté bi bi <laughs> imaam an-Nawawi indi léegi ci gàttal léegi hadis bii nii ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi walillahi alhamdu wal minna gis nga am na solo bari na lu mu ñu jàngal wallah allah allah allah léegi hadis bi bokk na ci liñ ciy jànge mooy yonent bay saa saam nee na borom bi moo ma wax yu waaw moo ma wax yu ne na ngeen wàcce seen bopp te bu kenn ba bu ko defee kenn du fuukarew ci kaw kenn te bu kenn beew ci kaw kenn baabu tawaadu kon ndeke tawaadu yàlla moo ñu ko digal wàcce sa bopp du ay bon bu ma neexee def ma naq non borom bi moo ma wax yu man rasulullah ne yéen jaam yi tawaadu an ilaa an tawaadaw na ngeen wàcc seen bopp ndax borom bi bëggul kuy rëy rëylu waxoon nañ ko bi ñuy gis ci jotaay ci jotaay bee wees boo fi nekkee yooyu adama kibriya bii ridaa u boroom bi la làmbaayu kaw ak màgg màgg loolu rëy rëylu bu yàlla la kii làmbaayu kawam la bii làmbaayu suufam la koo fi nekkee di ci jéem a am yooyu benn dalay alak kon nag la lay alak loolu kenn mënu laa wax bu la neexee kii kat borom bi farata la wàcce sa bopp farata la loolu mooy al ubuda al ubudiya wal ubuda mooy loolu nekk jaam waaw yow da ngay jaamu jaam nga jaam jaam tariqu mu'abbad waaw yoon woo xam dañ koo jógi kon lëkkaale week mooy <coughs> <coughs> suñu borom moo ñu digal ñu wàcce suñu wom waaw Allahu akbar la bu kenn di puukarewu boo tax puukarewu inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur borom bi bëggul képp koo xam day puukarewu faxuur di rëy loo ko waa li wane ne moom mooy ci moo gën nit ñi wan lëg taalibaa ngoogu xadiis bi kantaali ci des moom moom yaatu na wallahu taala alam léegi xadiis bi ci tegu moom dañ koy jànge kese mais dara lañ ci dul ñëw lu tax parce que dañ koo gisoon xadiis 603 mu ne waan abi hurayrata radi allahu taala anhu maa naqasat sadaqatun min maal wa maa zaada allahu abdan bi afwin illaa izza wa maa tawaada'a ahadun lillahi illaa rafa'ahu allah rawahu muslim rahimahu allahu taala hadis bi gisoon nañ ko moo tax dañ koy wax après daal bi pare léegi tout de suite léegi mu ne wa an abi hurayrata hadis numéro 603 mu ne hadis bi mu ngi koy jëli sayyidina wa mawlana abu hurayra ad-dawsi mu ne an abi hurayra wa an abi hurayrata mu ne hadis bi mu ngi koy jële ci saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu hafizu sahabati radiyallahu anhu mu ne eh, eh, muy jële anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na maa tawaadaa daldi wul wàcce no maa naqasat sadaqatun min maa naqasat wàññiwul sadaqatun benn sarax min mal non saraxe moom ngir yàlla tax du wàññi sa alal <laughs> waxoon naa la bañ koy gis nag moo tax bal dañ ci taxaw dellul <laughs> bañ ko gisoon baabul karami wal juudi wal infaaq fi wujuhil xayri thiqatan billahi taala hadith cinq cent cinquante six <laughs> ci buntu boobu muy buntu soixante bi chapitre soixante waxoon naa la fii mu ne moom ah mercantile yépp dañ naan la sawaay boo yoree cent euros jël ci vingt euros joxe sa waay wàññaleku nga oh ma ne la xam nga borom bi loolu danga koo gën a xam borom bi loolu taxul muy wax mooy ne loolu noonu ngay joxe borom bi da ciy def barke la des mel ni yow mbir mi daa dina bari mu ëndil la wutul la leneen wa ma anfaqtum min shay borom bi waxoon na lépp loo xam ne moom ngeen dépensé fa huwa yukhlifu moom moo leen di utal loo xamante ne lu ko gën la waaw waaw huwa yukhlifu kon loolu la loolu la <laughs> moo tax yonent sallallahu alayhi ne maa naqasat masula wàññi du wàññi mukk sadaqatun sarax min maa ci alal mukk amut du ko wàññi borom bee ciy def barke wa ma zaada te borom bi du yokku abdan benn jaam bi afwin koo xam ne daa nekk un pardonneur un pardonneur di pardonner nit ñi waaw nga xam ne lu ko gaa yi def lu metti metti mu jéggale ko allahu akbar mu ne kooku noonu jaam du mel noonu ci man a pardonnaate ay izan lu borom bi dalay yokk ak ak ak ak yëkkateku quoi ku mel noonu day tedd ci ñam nekk waaw parce nekkul ku ma ko dëbbin ma rukki loko man ku ma kii rek ma réactionnaire fayu ci saa si déedéet comme borom bi da koy yëkkati ci biir nit ña waaw waaw lu ko gaa def mu jéggal leen day mujj xolu ña koy ji waaw idfa billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim jëlal di gañe li gën a rafet buñ la defee lu ñaaw wala tastawil hasanatu wala sayya lu ñaaw ak lu baax yemuñu buñ la defee lu ñaaw bul ñëw rek di fayu lu ñaaw waaw mooy yow defal lu rafet place am waaw bu boobu defee bu yàggee waa ji day mujj nekk sa copain queuse ci gàttal léegi kon mu ne borom bi du yokk koo xam ne daa bari nit koo xamante ne nii di afwin lu muy jéggale illa izzan lu mu da koy yëkkati teeg dal wama tawaadaa lii nag moo tax imaam indi ko fi te kenn du wàññi wàcce sa bopp ahadun kenn lillah ngir yàlla waxoon nañ la ngir yàlla paa boo wàccee sa bopp ngir nit ñi loolu ñàkk fulla la tudd dañ lay joggaate yow yàlla taxul amul njariñ da ngay wàcce sa bopp ngir yàlla te boobu ngay mën a muñu li ñuy def parce bu dee nit ñi la boo demee feneen nit ña taxoon nga koy def nekkuñu fa yow dootoo ko man te loolu genre genre nifaq la quoi non moo tax te kenn wàcc boppam lillahi illa rafa'ahu allah lu dul yàlla da koy yëkkati waaw waaw boo wàccee sa bopp wallahi yàlla da lay yëkkati mais boo fi nekkee di rëy rëyu waaw o man wa saay buñ la nee sawaay nga toog ci place sawaay puusal nga mer mais pourquoi ñëwee ak man quoi ah man rek naa fee xanaa dañ maa yëpp boo bëggee yàlla yëkkati la ngay wàcce sa bopp yenn remarque buñ la def rek nga faag ne mais kii daf maa yëpp wala mais pourquoi pas non ça va après nga bëgg ko jëlee benn affaire quoi lu lu lu garaaw alors que dina garaawul demal rek waaw yaa ayyuhal ladina amanu idha euh, <laughs> na yéen ñi gëm yàlla buñ leen ne eh, bërëb yi quoi too fiñ toog tafassahu utal leen fas mooy euh, pousse leen ngir nit ñi mën a am place quoi mais mais yaatal leen def leen ko bu fi nekk naan non gestu waa ji kii patu ko toogaat li <laughs> ngay gis ñenn ñi nga xam li ñu rëy quoi wala mu xool ko ñàngal toogaat te buusewul waaw baax na sax gis nga ajjuma boo toogee ñu naan gaa yi benn mbokk ñëw ah defar leen sàppe ay puusante leen yow même bu dee amoo place puusal nga nga dox nga doxal même bu dee xam nga ne boo puusee sax waa ji du fa mais def ko parce que nga dëppoog li aaya bi wax waaw fafsahu boo ko defee yafsahillahu lakum yaatal leen yaatalalal sa mbokk mu xaj boo ko defee yàlla yaatalal la kan ci ñun moo bëggul yàlla yaatalal la say say mbir sa xam-xam sa wërsëg sa lépp borom bi yaatalal la kenn bëggu ko ci ñun wallahi bëgg nañu ko kon lan moo tax ñu naan ñu puus leen yaatalal leen ñuy kaas di mer ñun dañu feebar wala la même boo xamee ne boo puusee waa ji du fi xaj comme que joxe nañ digal laaj ne yéen kii leen yow defal effort boobu yëngatul rek waaw ngir doxe ko aaya bi bu ma amoon foo xam ne bu ma poussé gi waa ji xaj dinaa ko def mais comme aw ma koy dinaa doxal loolu bu ko defee yafsahillahu lakum waaye wa ida qiila anfudu waxuma la lool mais buñ leen ne jógal eh organisateurs yi ñoo la gën xam ni ñuy def mais ñun dañuy ñëw ci jàkk ba pare bëgg doxal suñu affaire bopp quoi koo ci ne defal dara man non wala nga ne ko toogal ne a naa na non mais fee laay toogal mais sa waay ñii ñoo organisé bu doon mais bàyyi leen leen ku nekk la mu yor ñu dénk ko ko dañ koo war a jàppale ci loolu même bu dee man jàpp naa ne feede place bee war naa fi mën a toog waaji na leew toogal fii mais toogal foofu toogal fi mu la wax waaw dangaa bëgg place bi ci kanam waa ji nee na la toogal fii toogal gis nga wallahi boo defee li mu wax yàlla man na laa may bu nit ñi taxawalee di war a julli yow place ba ca kanam yaa fay taxaw te pourtant fi mu la ne woon toogal jege woo foon mais boo fi nee di xëccoo oh man fee nga dem ba fay dem am waa ji ñëw jiitu la taw. léegi nag nga am problème di gestu amatoo foo toog di xool fu nekk nga xool mais yooyu lan mooy problème bi parce que lu tax mënuñoo dégg ji te ñi ñu ñu teg ne leen chargé leen lii. moo tax vraiment man jàkkee gars yi dama leen di yërëma organisation bi que ça soit à la Mecque fii Makka gii ak suñu jàkkee yi ñu am Lyon man damay gis gars yi dama leen di yërëm façon nit bu nekk ngay gis defal lii gars yi ne defuñu police yi ñëw taxaw fii mais gars yi dañoo mën a muñ a ah. yi kaaba gi gars yi yal na leen yàlla yokk yiw ko police yu mën a muñ lañ way gars yi ñëw yow yaa xam ne ngay organiser nga jaar leen nii sa waay jaaruma fi taxawuma fii fii laay taxaw man mais bu ñëpp defoon noonu dina baax kon wa iza qila waxuma lool buñ leen ne unsusu jóg leen sax fan su yàlla nee na jóg leen laa wax jóg ci saase fa fa la dugal fa ci saase dem dugal dugal dugal doxalal digal lool boo ko defee wallahi yàlla nee na yarfa'i llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja dina yëkkati borom dee lay yëkkati da ngaa sa bopp bañ na nee jógal nuyoo naa waaw ma borom ma ma ma du guuxi la nga jóg te yàlla tax waaw kooku yàllaa lay yëkkati wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu allah kon jóg leen bu ngeen jógee yàlla dina la yëkkati ñu gëm yàlla gëm yàlla gëm aay yi mu wax moo tax nga ne ah sama bakkan àndu ci nee naa def li yàlla wax ma jóg minkum yàlla nee na maa lay yëkkati walladina utul ilmi ñi am xam-xam bay doxal xam-xam boobu borom bi moo lay yëkkati darajaat ay daraja yoo xam ne kenn xamul nu mu toll wallahu bima ta'maluna xabir te borom bi fi ngeen di jëf ko <coughs> ko xam kon nañu dimbali nit ñi waaw <coughs> ku nekk lañ la jox nga koy or nga yor ko di ko organiser boo fa demee lim na wax defal waaw illa bam comme ñun ñenn ñi tamit niñ koy def ñëw foo xam ne ñëpp parang ñu bëgg a jàllal seen benn xarit boo xam ne amul handicap amul dara feebarul deful dara mu bëgg a romb ñëpp ah bu boobaa nag waaw man ngeen a kaas ne ah non parce que loolu tooñ la du maandu te ñëpp taxaw ci suba ba léegi waa ji parce que xam na ko mu jóge ne ko jàllaloo waaw boobu moom man nga ne ah non non non non non non non non non la justice mooy na def ni nit ñi lu tax ñu bëgg koo jàllale porte dérobée moom lijjantey mbiram ñun ñu yeewu bu yàgg nag waaw kay loolu moom dañuy xam ne lii ndëngate la waaw loolu waxuñu yooyu yoon ah. voilà ba waaju mel noonu taxaw naan voilà moom laa leen wax ci poste bi bi ñuy fay ci seen courant bi ma ne leen pousse leen gars yi bëgguñu pousse parce que li tax bëgguñu pousse yow sa benn xarit a jóge fee nga bëgg ko fa jàllal gars yi bañ te am nañ ci droit da normal